A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Fayaquulu rabbu azza wa jalla fi suurati naazi'aat. Ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. A antum ashaddu xalqan am as-samaa banaahaa rafa'a samkaha fa sawaaha kon ñu ñëwaat ci fi nga xam ne lañ yemoon ci suuratu nazi'aat koog naa fàtte woon nañu wax saar bi ban saar la ndax mak saaru Makka la wala Medina la saar bi saaru Makka kon ñu ngi yemoon fi nga xam ne ginnaaw bi ñu gisee fi mu ne inna fi daalika la ibratan liman yaxsha di nettali nettalib sayyidina Muusa ibn imran radi alayhi salaatu wassalaam ak ki nga xam ne mooy firawun kon nag ginnaaw gi mu ne a antum yéen ñi nga xam ne yéenay dekki yéenay weddi dekki a antum ndax yéen ashaddu xalqan yéen a gën jafe gën a dëgër gën a bind mooy bind leen bi ngeen nekkal leen waaye génnewaat leen ginnaaw bi ngeen faatoo ami sama walla boog asamaan banaaha borom bi de mooy ki nga xamante ne moo ko tabax rafa samkaha yëkkati na téegam fa mu yemale ko wa aghtasha laylaha mu daldi def la lëndëm ca muy guddi moom moo ko lëndëmal noonu le wa axraja duhaaha mu feeñal li nga xam ne mooy bëccëg gi ba mu leer wal arda ginnaaw wal arda ginnaaw gi baada daalika suuf si ginnaaw lii lépp waaw ginnaaw daalika dahaaha ginnaaw lii lépp mooy ki nga xam ne moo ko tàllal loolu nag suñu boroom tabaaraka wa taala leeraloon na ci suuratu fussilat kene suuf si la njëkkee waaye àggalewu ko woon ginnaaw gi summa stawaa ila samaa ginnaaw gi ci la dem ci asamaan si ci la defar asamaan si ginnaaw gi nag ci la ñëw continuer suuf si moo tax mu ne wal arda ginnaaw suuf si ba'da daalika ginnaaw loolu la daxaaha mooy ki ko tàllal axraja génne na minha ca suuf samaaha ndoxam wa ak caawam muy pâturage yi wal jibaala ak montagne yarsaaha boroom bi mooy ki leen sàmm mu ne lii lépp nag boo gisee ma def ko mataan lakum walianaamikum mooy mooy njariñ la pour yéen nit ñi waaye wali anaamikum ñeel seen jur ji moo tax kuy bayit na nga xalaat ni fas wi la doon jàppale wala mbaam wi waaye du yoon nga bay ba pare jël gerte gi jaay jël ngooñ mi jaay fas wi nga dàq ko ne ko demal fori ca àll ba suñu boroom waxul loolu de mataan lakum wali anaamikum mbir mi kat seen njariñal bopp la yéen ak seen jur ji leen doon jàppale ak seen xar yi ngeen yor ak yépp tamit ci lañu mu ne fa idaa jaati tammatul kubra mu ne nag bés bu dikkee li nga xam ne mooy catastrophe bu mag bi mooy problème bu rëy rëy rëy nga xamante ne nii lu rëy lay doon ci nit ñi nga xam ne ñépp lay muur yow ma ñu ne ko mel ni dañ ne ko waa bés boobu mooy lan mu ne yow ma mooy bés bi nga xam ne yatadakkarul insaanu ma saa euh, euh, nit ku ne te ngay fàttale ko la nga xam ne moom nga doon jëf ci àddina wa burrizatil jahimu liman yara ñu xëj ci safara nag pour ñi nga xam ne ñoo koy gis am na ñu ne ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim mooy yéeféer yi am ñu ne déedéet yéeféer yi jullit ñépp la yéeféer yi ñoom dañ koy gis ndax fa la ñuy dugg jullit ñi nag dañ koy gis ba ñu xam xéewal gu rëy gi leen boroom bi tabaaraka wa taala defal mu ne fa amma man képp koo xam ne bu keroogee moom yow ba nga ñëwee alaaxira ci beew nga newe woon àddina wa atharal xayaata dunya moom mu préféré gënale dund gu gaaw a jeex gii te doyat yi moom la préféré ci dund gu mujj ga kookale dafa innal jaxiima dëgg-dëgg sawara way lakke ñu naan ko jaxiim hiyal ma'wa mooy delluwaayam te mooy dëkkuwaayam kooku mooy ki gëmul wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil waaye kantaa ki nga xam ne moom ragal na bés ba nga xamante ne nii ca lay taxaw ca kanamu boroomam wanahan nafsa fii ci àddina muy muy muy muy muy tere bakkanam anil hawa ci topp ni nga xam ne mooy ay bànneexam fa innal jannata koo kële de bu faatoo ba ñëw àllaaxira fi nga xam ne mooy aljana hiyal ma'wa mooy mujjëm de te mooy këram ga nga xamante ne nii fa lay ne mu ne yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam gaa yii di kuffaaru Qurayshi yi di yéeféru Quraysh yi waaye ba léegi ku ko laaj rek ci yéefér yi lii mooy tontu bi yasalunaka ani saati ayyaana mursaha ñu ngi nii di la laaj te dinañu ñëwit di la laaj ani saati ci bis pénc waaye saa moom ayyaana mursaha waaye ana kañ lay xewwaay ana kañ lay ñëw suñu boroom ne fiima anta min zikraha waaye yow sax loo ci ba ñoom ñu lay laaj naan la mbir mi euh, ana kañ la te pourtant yaa ngi leen di woo yow sa mission nekkul ne leen bés penc suba la wala ginnaaw suba la jox leen lu fixe ne leen lii la waaye sa mission mooy nga woo leen ñu génn ci caaxaan yi ñu newee bàyyi seen xërëm yi ñuy jaamu te jaamu boroom bi nga xam ne mooy kenn ilaa rabbika muntahaha xam-xamu li nga xamante ne mooy bés pénc ca sa boroom la daytal ba ne mooy bés pénc ca sa boroom la daytal ba ne de innama dëgg-dëgg yow mii sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam anta dëgg-dëgg yow munziru man yaxshaaha ñi nga mën a nag xupp mooy ñi nga xam ne ñoom ragal nañu bés pénc gëm nañ ko ba di ko ragal waaye ñi nga xam ne rëgaluñ ko booy wax ak ñoom sax dañu lay kokkalee ko duñ la faale di la saboote waaye nañu xam ne ka annahum yawma yarawnaha bés pénc boobu ñuy laaj ka annahum ñoom yéeféer yi yawma yarawnaha bés ba nga xam ne nag ci lañu ciy teg seen bët aa ah, bu boobaa de dinañu mel ni koo xam ne lam yalbasu illaa ashiyatan du duhaaha day mel ni seen àddina bii ñu nekk masuñu fee paase masuñu fee nekk lu dul ab am xëy wala boog ab ab ab ñoom daal mbir mi daal dafa mel ni benn ngoon rekk lañ paase ci àddina aw duhaaha wala yor yor ga kon mooy loo nekk ci àddina bi loo fi nekk ci caaxaan mooy bés boo faatoo day mel ni ma soo faa ki nga xam ne sax day def ci def lu baax moom bu am na ñoo xam ne ñu bari dañuy xemmeem delluwaat ngir mën a yokk liñ doon def waxatuma laa nag ki nga xam ne moom masula nekk ci lu baax kookale ay mbiram dina garaaw bu bés boobale de kon nag lii lu ama am solo la saar yii nii boo gisee ñaari saar yi yépp an naba ak day tontu yéeféer yi ak question bi nga xam ne laaj bi ñuy laaj saasu ne waay waaye bu dee li ngeen di wax dëgg la ay alaaxira dina am wax leen ñu kañ la